riwaaya al imaam Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhima bim ñëwee ci yoon wi ba agsi na Taayif posé siège bi assiégé waa Taayif waaye ba ñuy door a agsi dañoo jege forteresse Taayif bi waa Taayif raqashuhum rashaquhum bin nabl ñu daal di leen rafaal ci ay flèche mooy ratatatatatat flèche yay daw ñu daldi di ba ñu faat foofule ay nit insha allah nombre biñ ci faat keroog dinañ ci ñëw ci jeexitalu nettali ghazwatu Taif insha allahu taala gisoon nañ ne bokk na ci alayhi salaatu wassalaam boroom xam-xam yi que ne dañu wute ci ñaata fan la leen la siège bi duire comme ni nga xam ne noonu lañ ko tudde woon mu am ñu ne comme ni ne ci saxiixu seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu comme ni mu nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn al raxmatullaahi alayhi ka 40 jours la am ñeneen ñu ne vingt jours la am ñu ne bidaata achar te lool imaam ibn Hisham raxmatullaahi aleyhi mooy ki nga xamante ne moo ko waxoon muy entre treize jàpp dix-neuf mooy trois jàpp neuf mooy bidaa voilà nafar mooy loo xam ne matuñu dix voilà bidaata achar kon dix plus entre treize jàpp dix am ñu ne nombre bi lool la woon am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne noonu ña fa desoon dix-huit lañu woon am ñu ne quinze yooyu gisoon nañ ko ne nombre de jour yi nga xam ne ci la assiégé yi nii waaye nuñ ci man di demee gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu gisee ne waa Taayif kat daanaka mënula sut leen a jege ils ont bien préparé la résistance ñoom te qad dakara al imaam al xaafid ibn xajar fi al fath am na ci ko mu ñoom dañoo waajal mbir mi at siège boobu yónni waale woon ku mel ni Ghaylaan ak ki nga xam ne mooy Urwa ibn Mas'ud ñu dem jàngi suna dabbabaat jàngi nan lañuy defaree li nga xam ne mooy arme yi nga xam ne moom lañuy utilise ci xare waaye gisoon nañ ne kon ba mu yàggee aleyhi salaatu wassalaam am na lu mu jéemoon ngir faire céder ngir gaay rendre ngir waa Taif daldi rendre bokk na ci loolu mën a woon man axraja ilayna fa huwa xur mu wax aji waxkat ji ne yëgaleel ca kaw kene képp koo xamante ne nii tey daldi ngay ñëw ci ñun fa huwa xur kooku dina nekk libre ci yéen waa Taayif ku jóge ci seen forteresse bi ñëw ut siñu fekk siñu fii di nga libre ba am ñoo xam ne génnoon nañ ci comme niñ ko woon ci saxiixu imaamu al-Buxaari xadiisu seydina abu Usmaan an-Nahdi raxmatullaahi aleyhi muy abu Bakra nekkoon vingt-troisième personne boo xam ne génn nañ keroog jóge ci Taayif ñëw waaye loolu noonu doyul woon teewul waa Taayif am na kon leneen lu alayhi salaatu wassalaam utilisé woon mooy mu digal gaa yi saxaabaam yi radiyallahu anhum ñu dagg ci alal waa Saqif yi comme nam defoon waa Banu Nadir boo fàttale ko waa Banu Nadir noonu lañ leen defe woon naaye comme que ñoom waa Banu Nadir moom bañ gisee loolu lañ commencé sédde quoi naan yonent bi sallallahu alayhi way déeta waay mbir yi mel ni seen xol yi lay laal ndax kuffaar minal yahuudi ñoom noonu lañ mel kanta waa Taayif ñoom moom seddewuñu ñu ne woon yonent bi salaam waaye mais lii ngeen di dagg moom yéen jullit ñi tee ngeen ko fee ba soit pour ñun la yéen a koy moom bu ngeen yéen gañee bu gañewu ngeen ñun ñu yor ko ñu bàyyi <laughs> am na yeneen riwaaye yuy wax côté boobu dinañ ci gën a ñëw waaye daal gisoon nañ ne tamit mu ngi selon waxu imaam ibn Ishaq ak ñoom imaam al-Waaqidi ak ñoom que ne mu ngi àndoon a yaay Ummu Salama ak sayyidatu Zaynab bint Jahshin radiyallahu taala ku nekk ci ñoom mu defal la benn xubba ba pare daldi di julli diggante ñaari tànt yoo yële kon mu nekkoon foofu moom alayhi salaatu wassalaam imaam ibni isxaaq ne woon na xisaar bi nag lu tar la woon mu ne woon fa xaasarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qaatalahum qitaalan shadiidan wa taraamaw binnable mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam assiégé leen muy siège bu tar la woon wa qaatalahum mu xareej ñoom waa Saqiif waa Taa'if waa Hawaazin qitaalan xare shadiidan bu tar bu tara tar wa taraamaw bin nabli ñu sànnante lancante ay flèche imaam Ibn Isxaaq tuddoon nañu tamit li imaam Ibn Hishaam ne woon kene keroog aleyhi salaatu wassalaam ramaahum bil manjaniq waaye loolu waxoon nañ la wa sanadu sanaduhu da'if mooy càllaleem dafa wéradi ndax lam yadkur al imaam ibn Hisham an man axada hada xabar waxul ci kan la jële xadiis bii nettali bi waxu ko dafa ñëw rekk nettali ko noonu foofu kon lañ yemoon ginnaaw bi nga xam ne tamit jeexaloon nañ tarjama seydina abu bakra nufay ibn masruux al thaqafi mawla rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon nañ la nufay ibn xaaris bi da ko doon bañ nufay danewoon moom moom may mooy mawla rasulullah bu ngeen bañee nag ba fu di ngeen ko askana léegi bu leen koo xati nu fayam nal xaaris ndax reconnaître lu ne kooku mooy moom lañ koy dàkkantale moom lañ koy askanale masruux waaye nu faya paa moom imaam ibn isxaaq kon raxmatullah alayhi muy continuer kon ci nettali bi bi sanadihi ad-da'if mu ne kon noonu kon lañ newe wa qaatalahum mu xareeg ñoom qitaalan shadidan wa taraamaw bin nabl bi mu leen assiégé mu xareeg ñoom xare bu tar ñu sànnante ay flèche mu ne xatta ida kaana yawma yawma shadaxa inda jidaari taa'ifi daxala nafarun daxala nafarun min asxaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam taxta dabaabatin mooy dabbaaba summa zaxafuu ila jidaari taa'ifi li yaxriqoo imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi mu ne ah, kon noonu lañ nekk xatta kaana yawma shadaxa ba ni nga xam ne yawmu shadaxa ci lay xewe lan mooy yawmu shadaxa mooy bés bi nga xam ne dafa am ab fissure bu am ci miiru miiru forteresse bi muy forteressu Taayif bi waaw mooy ne loolu lii mu wax man nga ne ah kon lii est-ce que du dëgëral wax ji imaam ibn Hisham wax sànk ndax imaam ibn Hisham moo tax ci siiratu ibn Hisham li mu def dafa tudd waxu imaam ibn Isaaq bi ci kaw bi wax sànk fa xaasarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa wa qaatalahum qitaalan shadiidan wa bin nabl bi mu tuddee loolu ne yonent mi alayhi salaatu wa leen assiégé leen siège bu metti nee na ñu sànnante ay flèche ci diggante foofu surtout li imaam ibn Isxaaq nettali fa la dugal ne waramaahum rasulullah bil manjaniq haddathani man athiqu bi mu ne yonent bi alei saatu keroog yemul ci ñuy flèchante kese waaye utiliser na catapulte contre li nga xam ne mooy euh, forteresse su Taif bi après nag bi mu waxee loolu ci la kon bàyyi imaam ibn Isxaaq continuer xadiis bi mu kii xatta ida kaana yawma shadaxa inda mooy bés bi nga xam ne am na ci miiru forteresse bi foo xam ne am na cassure nag nga ne ma kon léegi eh, léegi kon dooma tontu kon yow lii nii day dëgëral waxu imaam ibn Isxaaq bi eh, imaam ibn Hisham bi dama naan la eh, c'est ñaari càll leen benn lañ imaam ibn Isaaq dafa fi ñëw nettali noonu imaam ibn Hishaam it dane ki ko nettali moom wóolu na ko mooy kon ñaar yooyu mënuñoo dëgëralante waaw benn ci ñaar yooyu mënula dëgëral sa moroom même bu dee ne wax nañ la nettali bi nag siiw na lañuy la nettali waaye ci wàllu euh, euh, càllale lii mooy li nga xam ne moo ci am mooy càllale ma dafa des waaw ci wàllu càllale defe naa dese naa dëgër voilà kon bu ñëwaatee imaam ibn Isxaaq ah mu ne bi bés boobu bi mu amee kasur nag jullit ñi gis ne ah ci seeni bien sûr ci seeni ñoom ñoo ko def léegi nag est ce que man janiq utilise utiliser lañ utiliser catapulte yi loolu allahu alam est ce que leneen lañ utilise allahu alam yàllaa xam waaw kantaay maam nisha moom nee man janiq la allahu ta'ala alam ay zalika kan mu ne bi amee inda jidaari taayif ci miiru forteresse taayif bi daxala nafarun min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam taxta léegi nag biñ gisee lool am ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu mooy kon mu ne am mbooloo ci ñoom ñoo xam ne dañu dugg fan lañ dugg taxta dabbaaba ci biir mooy loolu joo waxoon ne la moom la ñoom Ghaylaan nag Urwa dem jàngi te ñu waxoon ko sànq te waxoon nañ ko bii weesu demoon fële ca Jurash ngir jàngi loolu mooy moom lañ naan tey mooy équivalent char de combat nga xam ne euh, militaire bi day dugg ci biir nga xam ne moom da koy protéger waale ci biir lay dugg du nekk ci kaw nga xam ne ku toll fee dóor ko mu kii mooy ci biir lay dugg mel ni ku nekk ci sous lu mel noonu dugg ci biir char bi muy continuer di ko conduire nag muy dem mu amaale ay yu mu man di avancer mais bu dee jamono jooj mooy loo xam ne ci waxoon nañ la ay bant lay doon ñu def ci ay der yu dëgër yoo xam ne nit ki dañ ñoom dañ ciy mën a dugg di avancer ngir tamit di protéger waale ak flèche yi nga xam ne moom la leen noon bi jox mu mais bu ko defee ñuy man di progresser sans pour autant ñu blesser ci kenn mu ne am am mbooloo ci julli ñu dugg ci lu mel noon noonu thumma zahafu ilal jidaari bi ñu agsee ba nga xam ne nag agsi nañ ci miir bi mooy xam nga loolu mën la jaar ci mur bi ñuy ñuy ñuy ndargu ak ñuy kii kii ñuy ñuy kiiw ak seen biir yi tëdd ci suuf si bi ci kii bi di fexe dugg ci biir waaw léegi pour dans bi but lu tax ñuy def loolu li yaxriqu li ngir ñu daldi di koy man koo taal waaw mooy mur bi loolu rek ko mën a dindi mooy c'était kii ngir ñu fexe am porox ndoll boo xam ne comme que fi fissure na ñu gaaw jaar moom bu ko defee ñu taal ko bu ndax bu tàkkee mooy affaire bi day day day day affaiblir la ko doon téye affaiblir léegi nag affaire bi mur bi commencé wadd loolu mooy li nga xamante ne nii loolu lañ ci jublu woon ñu dugg kon li yaxriqu waaw ngir ñu man koo ñu man koo taal waaw ah eh, non lu may wax nii <laughs> ngir ñu man koo eh, eh, mooy ut ut fu ñu jaar mooy toj ko ngir buñ agsee foofu daal koy mën a toj voilà ngir am nuñ ko man koo toj voilà mooy li yaxriquhu li yaxriquhu mooy mooy parce que euh, euh, xaraqa shay'a xaraqa moo ma nee xaraqa xaraqtu abenn affaire mooy toj naa ko mooy shaqaqtuhu voilà léegi ñoom kon loolu lañ bëggoon ngir man koo ni nga xamante ne mooy mën a toj mur bi waaw sauf que bi leen biñ defee noonu waa Saqif si repéré leen xam nga ci kaw lañ ne te gars yi fan lañ ne woon mooy buñ ñëwee fexe nañ ba avancé gis nañ ne léegi waa Saqif jël seeni matuwaay naka la gars yi agsi rek hein ba agsi fa arsalat alayhim Saqifun sikakal xadiidi muhma fa xaraju min taxtiha fa ramathum Saqifun bin nabl fa qatalu minhum rijaalan waaw waa Saqiif dañ leen a bi ñuy ñëw seen dabbaaba bi xam nga loolu moom c'est repérable gis leen ñuy avancer ñu ngi dóori flèche mais ça ne yi ñëw ba ci mur bi mais boo ñëw ba ci mur bi il faut génn il faut ngeen génn ngir man koo toj moo tax mu ne summa zahafu ila jidaari taif li yaxriquhu ngir ñu man koo man man koo man koo fissurer gin koo yokk fissure boobu ñu toj ko ngir ñu am fu ñu mën a jaar waa Saqiif daal di leen lancer ay ay ay feer yu tàng jër waaw weñ yu tàng jëra jëra jër lañ tàngal waaw yooyu yëpp ci matuwaay yi la woon sotti leen ko kay ci kaw min minal minal minal ala sotti leen ko fañ nekk comme nekk ci état gis kuy dugg sa kër rek nga bàyyi ba mu kii rek nga nga tàngal ndox mu tàng wal feer feer weñ gu gu xonq coy yu bari nga xëpp leen ko naka la ko gaay xëpp fa xaraju min tahtiha rek ñu génn kay ci ginnaaw ci suufu mur bi mooy jóge fiy newal parce mbir yi lakk na leen te tamit même dabbaaba bi lii da koy lakk dabbaaba bi wax nañ la ci lan la der ak bant nga jël feer yu tàng jër ba xonq ko sotti ko ci ñu daldi ci ñu génn fa xaraju ñu génn min tahtiha waaw ñu génn ci biñ génnee rek fa ramathum saqif naka lañ génn ci dabbaaba bi fa ramathum saqif waa saqif daldi leen flèche nag bin nabli daal di leen rafaal ak seen seen seen flèche yi ratatatatatatatat mooy génn nañ dabbaaba bi waaw ndax dabbaaba bi en plus mooy doon na leen may la ñu mën a protéger wu mais lii moom c'est fini ñu génn bi ñu génnee rek gaa yi flèche leen fa qatalu minhum rijaala gaa yi rey ñu bari ci ñoom fa xiina idin mu ne nag kero bi luy xewee nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam digle bi qat'i a'naabi Saqiif fa waqa'a naasu fii fiihaa yaqta'uun kon moo xam ne kon technique yi ci yépp mooy bi ñu waxoon bii weesu que bokk na ci utiliser mooy mu ne nañ dagg seen naxla yi seen garabu tàndarma yi ak seen garabu raisin yi amaana lool dina tax ñu sedde waaye Saqiif seddewul léegi nag bi mu demee noon mooy nag affaire bi mujj. mooy ah gars yi ils tiennent ils tiennent bon ah ils tiennent bon Saqif tient bon léegi nag yonent bi alei salaatu salaam xool beneen beneen beneen beneen beneen solution ngir ba léegi arriver à briser li nga xam ne mooy forteresse su gars yi léegi nan la def imaam Ibn Isxaaq mu ne léegi mu délégué ñaari nit moom aleyhi salaatu wassalaam bokk ci kilifa yi nga xam ne ñaari kilifa lañ ci ñaari dëkk yu rëy yooyu min al qaryatayn muy makka ak taayif yonent waaye saab-saab xool ci saxaabaam yi ñoo xamante ne kenn ki taayif la dëkk fa la cosaanoo keneen ki Makka ku nekk nekk sang mu daal di leen yebal ngir ñu wax ak waa Taayif ci seen forteresse bi moo na imaam Ibn Isxaaq ne wa taqaddama Abu Sufyaana ibnu Harbin wal Mughiiratu ibnu Shu'ba fa naadayaa Saqiifan bil amaan hattaa yukallimaahum fa ammanuuhumaa kon mu ne wa taqaddama abu sufyan sang bu njëkk bi mooy abu sufyan menn ibn harb mi gën siiw ci abu sufyan yi waaw mi gën siiw ci abu sufyan yi nekkoon sayyidu quraysh moom la moo jóge ci jullit ñi daldi dem mokkan al-Mughira tudd nañ ko ci jataay bi weesu ak ba ca tegu moom mi Urwa ibn doon wax naan ko yàlla Ghudar woraatekat bu mag bi yow dañu ma di fay sa forfait njombe ga nga defoon ca rey ga nga reyoon mbokki suñu mbokk ya ma koy fay man sa nijaay ba léegi démb laa ci pare ndeke yaa ngi fii ne jullit nga ba génn ngi suñu diine ji yaa mën a wooraate muy al-Mughira ibn Shu'ba ñoom ñaar mook Abu Sufyaan ñoo dem ngir jouer les pour jullit ñi ngir ñu mën a wax ak waa Saqiif waaw mën a wax ak ñoom fa naada yaa Saqiifan ñu génn mooy dañuy génn booy génn moo loolu c'est sûr que dañuy wane luy wane ñoom c'est sans bi kenn tireetul flèche ñu jóge ci kaawu jullit ñi radiyallahu anhum loolu nag buñ la ñu yëkkat seen loxo yi bon du lu tumuranke en def luy wan ne gaa yi xam ne ñun xeexuñu te gaa dañ leen xam xam nañ ne sang ay sang lañ te amul dara lu ñuy wane ne ñii ay arme lañ nëbb ci seen biir fanaadayaa ñu daldi fa daawa ñoo noo fanaadayaa thaqifan bil amaan ñu daldi woo ne yéen waa Saqiif arrêté nañ pour l'instant léegi pour l'instant li ñu bëgg mooy ngeen sécuriser ñu mooy may leen ñu mettre leen lu euh, en sécurité bu leen ñu tirer bu leen ñu def dara bu leen ñu flèche bu leen ñu rey jox leen ñu sécurité hatta yukallimahum ba ni nga xam ne noonu la ñuy ñëw wax ak yéen waa Saqiif ba ñu ñuy mën a waxeek ñoom. waa Thaqif fa amanuhuma ñu ne leen baax na c'est bon bu pouvez venir waaw vous pouvez venir waaw mooy loolu nag mooy yaay xam ni muy demee mooy nag cette fois si ñoom mooy forteresse bi c'est c'est bien garde comme que ñii moom jox nañ leen te entre ñi ci kaw dañuy surveiller est-ce du plan boo xam ne bu kenn demee buñ am ñu demee di leen ubbil bunt bi julli ñu njëkkante mais ñu assuré wu ne kenn du fi traversé te ku naroon a traversé de toute façon rumaat ci kaw les snipers dinañ la flèche doo agsi léegi nag Abu Sufyan ak al-Mughira ibn Shu'ba daal di agsi léegi nag fa da'awa nisaa'an min Quraysh wa Bani Kinaana li yakhrujna ilayhim wa huma yaxaafaani alayhim na nag gaa yi liñ def Abu Sufyaan waa Taayif xam ne ñoom ñaar fii moom duñu fi jële dara ah. fi jële lenn moom waaw waaw moom ils sont fermes dans leur position waaw fii mu ne ñun moom du ñu fi jële dara ñu ne léegi euh, mooy jigéen ñi nga xam ne ci waa Quraysh lañ bokkoon ak waa Banu Kinaana te sëy si woon Saqiif nekkoon Saqiif ñu ne leen kantaay yéen dañoo bëgg ngeen ñëw topp ñu ko waa mooy ngeen jóge fii ngeen ñëw ndax dañ doon ragal bu dee yàlla def na yeneen ci ma lay saab ubbi Taayif ah bu boobaa ci ci jigéenu prisonnières yi ñu jàpp bokk de ñoom nag loolu lañ doon ragalal seeni mbokk rawatina moom Abu Sufyan sayyidu Banu Kinaana ah léegi nag jigéen ñooñu bañ fa abay na ñu ne demuñu bi mu waxee lool mu ne leen ci la leen al aswad ibn Mas'ud ne leen ne leen alaa adullukuma ala xayrin mimma juk jittumaa la al aswad ibn mas'ud te bokkoon ci waa saqiif ne leen mais est-ce que manuma leen a tegtal yéen ñaar loo xam ne vraiment moo gën ci yéen ñaar quoi moo gën li ngeen fi li leen fi tax a ñëw hein hein bëggu ngeen ma tegtal leen loo xamante ne nii moo gën ci moo moo gën ci yéen li tax ngeen ñëw fii waaw ah kii nee na imaam ibn Isaaq am na lum ne en boo seetloo Abu Sufyaan bi ginoo tax mu bëgg a def lii ah mooy que ne affaire bi gis nga jigéen ñooñ mu naan ci waa Banu Kinaana ak waa Quraysh la bokk mu ne minhunna Amina bint Abi Sufyan c'est ci boppam ab doomam bu jigéen ci la woon quoi ci jigéen ñi nga xam ne dañoo newoon Taayif di fa sëy te nag xam na ne bés bu jullit ñi gañee fii mooy ñoom ñépp ay jaam la ñuy mujju mu dem woo leen yéen Amina bint Abi sama doom sama doom sama Amina. te kooku soxnaay kan loon ne kaanat inda Urwat ibn Mas'ud ci Urwa mi ñu tuddaloon ca sulhul Hudaybiya te mu dem ci ci jamono ji ngir jàngi nan lañuy defaree arme ay arme ngir mën a jàmmaarloog seeni noonu kooku moom moo doon denc doomu Abu Sufyan xam nga looloo taxoon te Urwa non seulement loolu la mais moom ay ay côté yaayam Quraysh lañ jóge moo taxoon mu ne leen keroog sulhul Hudaybiya est-ce que man dama ku ngeen di tuumaal laa ñu ne ko déedéet yow nga bàyyi sa dëkk ñëw ngir dimbali ñu ñun sa nijaay yi yow kay boo demee wax ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul dara lu lay tuumaal mu dem. mais non seulement dafa denc en plus doomu Abu Sufyan ibn Harb sayyidu Quraysh Abu Sufyan ne doom ji Amina bint Abi Sufyan comme que jëkkëram newu fi en plus ne Urwa temps yi nekku fi waxoon nañ la ca kaw. moo tax moo ak Xaylaan dañu demoon jàngi loola Jurash moo tax fekkewuñ Hunayn te fekkewuñ xisaara Taif siège bi ñu assiégé Taif mu ne am na ak ñoom am nañ doom ju tudd Daawud ibn Urwa muy Urwa ibn Mas'ud ak Amina bint Abi Sufyaan mu ne am na beneen femme wal Firaasiyatu bint Suwayd ibn Amr ibn Tha'laba mu ne am na keneen beneen femme boo xam ne ci waa Quraysh la bokkoon bu fa newoon di Firasiya waaw bint Suwayd ibn Amr ibn Tha'laba waaw kooku it fa la newoon wal Faqimiya Umayma bint Naas Umayya ibn al ibn Qara al-Faq al-Faqimiya it benn femme bu tuddoon noonu mooy daal fexe nañu woo ñooñ nga xam ne seeni mbokk lañ ngir eh, ñëw leen ànd ak ñun parce que jullit ñi kenn du leen ti de faa bay na femmes yi bañ bañ gisee ne femmes yi bañ nañ nag que ne yi moom duñu nangu bañ nañu ci la leen ci la leen eh, al aswad ibn mas'ud wax loolu mu ne leen nag yaa Aba Sufyaan wa yaa Mughira mu ne leen ee Abu Sufyaan ee Mughira alaa adullukumaa alaa xayrin mimmaa ji'tumaa la est-ce que man duma leen tegtal ci loo xam ne mais moo gën li tax ngeen ñëw fii yéen lii ngeen bëgg manu la ne yéen négocier ngeen amul ñëw ngeen bëgg yóbbuy récupérer ñi bokk ci yéen ci jigéen ñi ngir ëllëg ngeen di ndax tamit bon am sa doom mu nekk jaam sa waay après loolu da ngay waar wa loolu yëpp naa la wax lu gën naa leen nga leen yëpp leen ne gis nga alalu tool yi waa banil aswad ibn Mas'ud mooy man hein mu nga fa ngeen xam haythu qad alimtuma fekk yonent bi alayhi fi mu campé tool boobu mooy tool yooyu muy wax moom al aswad ibn Mas'ud at Taif foofu côté yooyu entre foofu toolam yooyu at Taif fa la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di campé parce que waa Taif gis nga biñ njëkkee jege dañoo rey ci ñoom ñu bari ndax flèche yu leen doon li ñu retiré wu ba cag foo xam ne seen flèche yi leen mën a dal foofu nag waadul aqiiq la tuddoon nazilan moo tax mu ne mu ngi wàccoon wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baynahu wa bayna taa'ifi naazilan bi waadin yuqaalu lahu al-aqiiq waaw ci xur woowu tudd nga xam ne mu leen amul taaif benn alal boo xam ne moo moo gën a sori ci lépp loo xam ne lu koy yàq la hein te nekk loo xamante ne mooy lu koy corrompre ak lu koy lu koy toucher lu koy yàq te amul kenn ci waa Taayif ñoo xamante ne alal joo xam ne tool yoo xam ne ñoo ëpp rendement bu ñuy génne wala ashadda na gina tar li nga xam ne mooy li ciy génne ak li mu soxla ngir loolu tamit rendement yooyu di mën a génn wala abada amul tamit lu gën a sori min maali bani aswad lu gën sori alal waa banu aswad mu ne leen nag wa inna muhammadan in qata'ahu lam yu'ammir abada ne leen yëg ne seydinaa muhammad de sallallahu alayhi wasallam bu yàq leen tool ya mooy bu leen daggee bu leen dogee dootuñ dundati ba faw waaw ñu ne ko nag fa kallimaahu mu ne leen fa kallimaahu wax leen ak moom fal yaxud li nafsi aw li yadaahu lillaahi war rahim lu tax mu wax lii parce que bi gaa yi ñi jotoon a dem duggoon ci dabbaabay ngir mën a toj fissure boobu ñu gën ko toj am fuñ jaar dañ leen a sànni ay feer yu tàng jër ñu dell yonent ma aleyhi salaatu salaam imaam ibn Sa'd nee na ca foofa nag ci la diggale moom aleyhi salaatu salaam ñu dagg li nga xam ne mooy tàndarma ya nekkoon foofu ak toolu raisin ya loolu nag bi ko al aswad mi yëgee tey toolam la lool la <laughs> lool la mu ne ko moo gën a sori mooy jegewul jege goo xam ne du lu jegee jot mooy tool boobu bés bu ngeen ko yàqee it non yàq ngeen loo xam ne c'est vrai dina kii mais sori gim sori hein xam nga tool moom bu soree dëkk yi mooy loolu benn handicap la d'abord te tamit la muy génne achat de la wax dafa tar mooy c'est pas simple nga am nga ñëw ba ba ba arrivé ci mën a am rendement yooyu ndax dafa laaj liggéey te dafa laaj yoo xamante ne nii. mooy c'est pas simple à réaliser pour nga am loolu lépp waaw te wala abada imara en plus dafa sori dëkkuwaay yi mooy fam ne dafa sori benn amul benn ci waa toolu Taayif yi nag boo xam ne moo yii yépp lu dul samay tool ya nga xam ne foofu ngeen nekk bu ngeen ko daggee léegi nag mu ne leen Abu Sufyaan yaa ak al-Mughira gise leen ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen wax ak moom mooy waa ji de toute façon tuwaguloon mooy ngeen wax ak moom ne ko léegi mooy xool fal yaxuz li nafsi fal yaxuz li nafsi na jël nag ay ay yoo xam ne daal pour moom la waaw bu ko neexee na jël mbir yi dagg ko pour moom wala bokk aw li yadaahu lillahi war rahim wala na ko bàyyi noonu waay ngir yàlla ak mbokk gi nga xam ne moo dox suñu digganteeg yéen ak moom ñun waa Quraysh ak yéen waa yéen waa ñun waa Saqiif ak yéen waa Quraysh na xool ci loolu ak yàlla ak loolu walla bu ma neexee nag ah kon na dagg wee wala na ci xool yàlla ak mbokk gi bopp léegi. mu ne fa inna baynana wa baynahu min alxaraabati maa laa yujhal waay waay Abu Sufyaan yàgg al-Mughira dem leen ne ko lool jaru ko sama tool yi moos ni ñu soree laaj liggéey bu metti ba pare sori dëkk yi hein naqaree accéder yooyu te tamit sori waayam googu boo loolu yooyu yépp bu ko daggee dootul saxati ah ndax loolu lépp kat mooy pare ci ngir def loolu comme que mel na ne suwaan léegi na seet na ko dagg wala boo mu xool ci yàlla mu bokkoo ngi ndax nag fa na baynana wa baynahu min al qaraabati maa laa yujhal ndax am na suñu digganteeg moom ci jege ñaale loo xam ne waaye kenn réerewu ko waaye réerewu ngeen ko kenn réerewul ne ay mbokku deret lañu nag malgré tout ñu ne fa zaamu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tarakahu lahum ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi loolu xewee da leen koo bàyyee waaw mu bàyyee leen ko am na yeneen riwaaye daneen ne bàyyee ne laan ko bàyyee naa ko lillaahi walir rahim ñu ne yonent bi alei salaam daleen dafa mujj ne bàyyil naa leen ko ngir yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ak ngir yàlla ak mbokkoo gi dox suñu digganteeg yéen mu bàyyee koog ñoom ah finalement mu ne kon gars ci lañ arrêté dagg garab yi ne jaru ko finalement nañ leen ko bàyyee nañ leen ko bàyyee ngir yàlla ak mbokkoo gi nga xam ne mooy li nga xamante ne nii moo dox suñu diggante ak ñoom waaw léegi ah, te waxoon nañ la bokk na tamit ci nim leen doon xiirtale di leen sawarloo keroog mooy bi mu leen di wax ne ku sànni ab xeej rek di nga am daraja fil janna dina am daraja fil na comme niñ ko gise woon ah léegi imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi muy continuer kon muy continuer mu ne muy nettali ba léegi kon ci nettali bi ñëwam ci wàllu ghazwatu Taif mu ne waqad balaghani anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li abi bakrin as-siddiq imaam ibn Isxaaq mu nettali ci tàllale boo xamee ne balaagan la mooy lu mu loo xam ne da koo jotee waaye waxul ci kan la jaar wa huwa min sinfi da'if mu ne waqad balaghani jote na ma anna rasulallahi kene ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala li abi bakrin as-siddiq wa huwa muhaasirun thaqifa mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu man jote na ma këne dafa wax fekk mu ngi assiégé waa Saqiif mu ne Seydina Abu Bakar yonent bi aleyhi salaatu ne ko eh, eh, ne ko yaa Aba Bakar inni ra'aytu anni uhditu li qa'batun mamlu'atun zubda fa naqaraha diikun fa huraaqa ma fiiha mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana Seydina Abu Bakar ne ko yaa Abaa Bakar keroog biñ assiégé Taïf mu ne ko yow abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu inni ra'aytu anni uhditu li qa'batun mamlu'atun zubda mu ne ko damaa gis ci gént gént la damaa gént comme si que ci biir gént gi te waxoon nañ la ru'yal anbiya'i haqq mooy li nga xam ne mooy géntu géntu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mook lu ñu gis nii jahratan benn la gisoon nañ ko wax yu bit yu la tàmbalee woon ñëwul rek Seydina Jibril ñëw iqra bismi rabbikal ladhi xalaq gisoon nañ loolu voilà moo tax gisoon nañ ba ñuy gis ca affaire wax yu ba façon la la la la révélation dans ses bi nga xam ne ci la doon wax moom aleyhi salaatu wassalaam ci xadiisu sayyidatu Aïsha bu gudd boo bële taje ci saxiixay gisoon nañu yooyu kon que ne doonuloon gént lu dul day ñëw ka falax subax mel ni suba bu ne naññ leer waaw géntam ak looloo yeman mooy ni ko gise noonu lay demee alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax seydinaa ibrahim lan waxoon bi mu nee doom ji inni ra'aytu fil manaami anni adbahuka fanzur maadha tara qaala yaa abati fa'al maa tu'mar xam nga ci gént la ko gisoo ci gént la gisee ni ñu ko digal ne ko faatal sa doom ji muy seydna ismail aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw wax ko ko doom sama man de damaa gis fil manaa gi mais neew ko oh, non bàyyi loolu xam naa ay cauchemar la quoi non xam na ne ru'yal anbiya xaq géntug yonent yi aleyhimu salaatu dëgg la moom lu ñu gis nii wayam ndax ñoom amuñu barrière boobu nga xam ne moo dal ñi ci des ñi bari ci ñi ëpp ci ñi ci des nga xam ne seen gént ak li ñuy dund bokkul ñoom <laughs> ñuy waxtaanee xayal aalamul xayal yooyu yii nii yii nii dañ ciy développer euh, rahmatullahi alayhim mu ne xoolal kon mu ne Seydina Abu Bakar man damaa gis ñu may jox ñu may jox lii qa'batun mamlu'a benn gàndum ndab la boo xam ne ni muy réy noonu loolu la feese zubdan waaw mooy dax zubd mooy dax mooy soow moo xam ne dafa ñëw ba bu fermenté gis nga ci kaw gi noonu li li nga xam ne moo ci gën a dëgër dax bi nee na lool kese la composé euh, euh, récipient boobu ndab loolu le loolu laa gis ci gént gi léegi nag mu ne mu fees del fa naqaraha diikon waaye mu am benn benn ci biir gént bi am benn benn benn séq séq xam nga mooy le coq le coq ganaar mooy mooy ak séq gu góor gu gu gu mag daldi ñëw daldi di koy cof ba mu ko cofee rek fa huraqama fiha naka la cof ndab li la ca biir ndax ja yépp këpp tuuru lépp tuuru léegi mooy wax na gént bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ah yaa Aba Bakr man de lii laa gis man aleyhi salaatu wassalaam ci gént gi fa qaala Abu Bakr léegi sëy na Abu Bakr wax mooy <laughs> moo tax xam-xamu firi gént lu yéeme la euh, te le fait que Yuusuf aleyhi salaatu wassalaam gaaye ba ñu géntee seen gént ya mbokki prisonnier wam yooyu yaa saaxiba yi sijn et eh, mes deux compagnons de prison et eh, yéen mbokk sama ñaari mbokk sama fii ci ndungu siin fii ci prison bi fii ñuy làq nit ñi jant bi Euh, le fait que yi ñëw ne ko yaa ayyuha yuusufu ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin di ko wax mooy waaja ka kay rëccoon ci ñoom ba mu leen nettalee seen gént ya ba pare ne wax leen firil leen seen gént ya gaa yi nettali ko seen gént yi mu firil leen ko ka ci rëccoon dem ba buur ba géntee géntam gu garaaw ba mu dajale gaa yi firikatu gént yeeg ma mooy magicien yeeg gaa yooyu ñu ne ñun nag lii xamuñu ko ah rek waaja ko fàttaleku ne ko fàttaleku ne hee prison ba de amoon nañ fa waajoo xamante ne nii hii waajoo xamante ne nii de ak a mën a firi gént léegi nag ni may def xaaral rek ma delluwaat ca moom mu ne buur bi xaaral ma dem mu dem ba mu ñëwee lan la wax yuusufu ayyuha siddiq e eh yow yuusuf ayyuha siddiq yow siddiq bi waaw ndax boo amul darajaay siddiq ya moom firi gént moom yoboo nga ba ko rek tey laajte <laughs> mooy dëgg googu ñuy wax vraiment xatta yuktaba inda allahi siddiqa maqaamaay siddiqiya ñoon ñooy ñuy firi gént te sax teewul loolu tekkiwul ne sax ñoom li ñuy gént mooy ne des fois sax duñ juum des fois ñu juum moo tax Seydina Abu Bakar am na gént gum doon firil yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi ne ko am na lenn ci niñ ko firee noonu la am na loo xam ne dañ cee juum te moom mooy kilifaay ñooñu mooy le premier siddiq siddiqul umma moo tax gént dafa nekk monde à part la waaw monde à la ci xayaal monde xayaal de l'imaginaire waaw virtuel monde virtuel bi nga xam ne nag c'est en même temps moom foofu moo tax gént moo tax nit ki <laughs> te lool la te gars yi am na yoo xam ne ce qui est bizarre <laughs> am na ñoo xam ne dañoo foog ne ñoom seen façon li ñuy génteeg li ñuy gis ñu foog ne loolu noonu day wane ne gaa yi ak ñoo ak ñoo dëggu alors que day wane ne waa ji dëgguwul comme waa joo xam ne moom moom lu mu gént xam nga am na ñoo xam ne dañ naan la boo géntee dara contraire bi lay lay loolu day mel ni waa ji xam nga lu muy wane que waa ji noonu la mel mooy moom dëgguwul quoi ba moo tax moom li muy gis foofu. moom moom contraire contraire mbir yi lañ koy wan mooy dañ koy wan moom réalité yi contraire bi lañ koy wan parce que moom la mel dëgguwul comme que dëgguwul moom li muy gis contraire bi lay tekki yàlla la léegi xam nga loolu ñu bari dañu foog ne loolu aw tagg la see waa ji nag moom nag gis nga moom lu boo ñëwee moom géntam li mu wax noonu danaan la man di gént naa gént naa lu weex mais loolu day war ne lu ñuul lay doon après mu nekk lu ñuul gars yi naan di yéemu alors que lool bu xamoon dëgg-dëgg du yéemu ci lool day toog di ah càmbaraat boppam nag saytuwaat boppam fexe nag di xool vraiment xam ne dëgguwul commencé di dëggu nag waaw moo tax même ñi nga xam ne moo tax même siddiq yi léeg-léeg gént am lu leen ci lu leen ci réer tuuti moo tax euh, Seydina Abu Bakar nag radiyallahu anhu mu ne yonent ma lay sarsam mooy yonent ma lay sarsam wax na ko gént bi mu ne ko mooy gis naa man de damaa gis ñu daal di may jox offert jox ma cadeau ngandum kël moo xamante ne nii dax dax moo ci nekk daxu soow ab ganaar jóge na le ab séq daal koy cof ba mu ko cofee këll ba këll gu rëy ga daal di këpp seyna Abu Bakar ne ko maa azunnu an tudrika minhum yawma idin hadha ma turid <laughs> seyna Abu Bakar ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, <laughs> ne ko sa gént gii de li ma ci jële mooy gis naa ne yaakaaruma ne dinga nga daj waaw li nga bëgg ci ñoom tey mooy waa Taïf ñii mooy nangu forteresse Taïf bi noot waa Taïf tey fooguma ne loolu tey dina mën a nekk mooy suñu suñu xare bii moom mooy li ñu fi indi ngir ngir ngir daloon ci waa Taayif loolu gëw ma ne man naa so en tout cas d'après sa gént bi man li ma ci gis man as-Siddiq man Abu Bakr mooy ne yaakaaru ma ne di nga dab li nga bëgg ci ñoom tey de fa qaala rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko hein ana wa ana laa ura dhalik ne ko manit gisuma ne loolu dina mën a nekk waaw wala gisuma ne yaakaaruma ne loolu dina mën a nekk waaw mooy liñ bëgg tey moom mooy ni ko gisee laa ko gisee waaw gént gi li ma ci gis mooy ne <laughs> mbër yëg <laughs> këll ba këpp na <laughs> affaire këpp na naan daa mel ni yarwaan bi këpp soow ma këpp na sëy naa Abu Bakar ne ko daa mel ni kon mooy ne dax ba këpp na ci cofu ganaar ga liñ bëgg tey mooy du jàppandi de mu ne ko waa naka manit de gisuma ne li ma bëgg noonu dina mën a nekk wa ana laa ara gisuma loolu waaw mooy gisuma ak mën a nekkam waaw eh, moo tax comme niñ koy gise <laughs> moo tax après yonent bi alei salaatu salaam dinañ gis li ci tegu wala laa ura daalika man it njoortuma ne loolu mën naa ne waaw que ne eh, mën nañoo ubbi Taayif tey léegi nag imaam ibn Isaaq mu teg ci benn affaire mu ne fa zukiral yi mooy gis nga nettaleen bi boo demee ci taarixu Tabari yi indi na ko waaye gis nga nettali bi bila sanadin yii yépp moo tax ghazwatu Taayif bi de toute façon def nañ taxrij yépp ba alillaahi alhamdu wal minna ba nañ agsi fii gis nga càllale imaam ibn Isaaq yi bu dee moom moom dara wéru ci ci wàllu càllale mu ne Eh, summa inna xawlata bint Hakim non xuwayla xuwaylatu summa xuwaylata bint Hakim ibn Umayya ibn al-Harith ibn al-Awqas as-Sulamiyya wa hiya imra'atu Uthman qaalat ya rasulallah a'tini in fataha Allahu alayka at-ta'ifa Huliyyu Baadiya bint Ghaynaan ibn Mad'uun ibn Salima aw Huliyyu al bint Uqayl wa kaanataa min ahlaa nisaa'i Thaqiif géntam gi gis na mbir mi xam na ne tey moom du sotti mooy li mooy est laaj bi mooy est-ce que xamul woon gént gi nan lay tekki mais loolu mooy léeg-léeg sëriñ bi dina ne dina xam leen mu laaj taalibe bi ne ko ah mbir mi de nii la demee wala man de lii laa gis tekkiwul ne moom xamul mooy pas lii mooy sama xalaat mu toog mu ne ah masala mi de lii la moom taalibe bi daal di tontu loolu tekkiwul ne sëriñ bi ne ko ah waaw man de lii nga ci xalaat moom laa ci xalaat loolu tekkiwul ne sëriñ bi xamul woon réponse bi tekkiwu ko de mais Siddiq moom mooy loolu mu am ci alayhi salaatu wassalaam la ko jële moo ko branché mu nekk li mu nekk Siddiq moo ko def li mu doon waaw moom mi nga xam ne mooy séddale moo ko séddaleel mu muy séddale eh, moo tax loolu loolu de tuddoon nañ ko mu ne allahu huwa al-mu'ti wa ana wa ana al-qaasim wa ana abu al-qaasim waaw loolu imaam al-Buxaari ni mu koy tudd ci saxiix bi sax daa bari boobu yonent bi aleyhi salaatu salaam allahu huwa al-mu'ti buur yàlla mooy kiy joxe fekk mooy ba mu doxee ci marché bi rek waaw am ku ne yaa abal qaasim yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di tourné am ku woote quoi waaye ji ne ko non noo non woowu ma la kële laay woo quoi mu ne leen déet déet déet déet tasammaw bismi tudd yeneen sama tur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dee leen dee leen ko tudde ku mu neex nga tudde nga tudde sa doom noonu. waaye nag bu leen jël di sama dàkkantal bu leen ko jël muy abul qaasim xam nga waroom xam-xam yi rahmatullah alayhi foofu dañ fa wute est mais waxu yonent ma lay saab-saab loolu noonu est-ce que mooy bi muy dund la ci mooy bi mu fi newee bi mu nee Medina la këne ci la doon tere ku koo xam ne abul qaasim mooy dàkkantalam wala ba faw la loolu wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na ñoo xam ne dañu jàpp ne pour pour foofu la rek la woon mooy jamono ya muy kii ndax comme te loolu contexte bi moo ko wane mooy waa ji dana koy dana yaa muy dox ci marché bi waa ji ne abal qaasim yaa abal qaasim e yow abul qaasim yonent ma ne saa saa geestu tourné ngir di ko wuyu mën a ko déedéet waxuma ak yow kële <laughs> beneen abul qaasim bële laay <laughs> ne leen nag ah am ñu ne looloo tax affaire boobu noonu c'est c'est mooy bi muy bi mu fi newee kese la mooy bu fi newat ginnaaw bi nga xam ne ci la génn àddina moom alayhi salaatu salaam mooy ne keneen ku mu neex man ngaa am dàkkantal boobu waaw da gis ci boroom xam-xamu xadiis yi ak ñi nga xamante ne ni ñu tudd Abul Qaasim ñu leen di dàkkantale noonu waaw eh, waaye am ñu ne non non non non non affaire bi du loola affaire bi même lool c'est c'est c'est pour tout tout le temps même ginnaaw bi mu fi jógee parce que yeneen ci ma saab le fait que mu naan ay ana ana parce que Abul Qasim bi c'est pas que rek moom mooy daa amoon doom ju tudd Qasim ah moom sallallahu alayhi déedéet du lool kese parce que moo tax mu ne Allah huwal mu'ti buur yàlla mooy kiy joxe. wa anata man alqaasim maay kiy séddale waaw te loolu ab noola waaw alqaasimu xasama yaqsimu qaasim mooy ki alqaasim mooy kiy nodd qisman ak séddale qasama yaqsimu qisman alqaasimu mooy ki nga xam ne mooy séddale te loolu mooy dafa taxaw kon ci loolu doon séddale te affaire boobu comme que buur yàllaay joxe buur yàlla kañ la commencé joxe buur yàlla bi yonent mi feeñee ci zahir fële Makka ba ba ba yor mbir yi ci la commencé joxe buur yàlla ci la commencé joxe est-ce leer ne c'est faux c'est non réponse bi simple na bu nee buur yàllaay joxe man maay séddale moo tax kon dangay xam ne kon aleyhi salaatu salaam ay mbirum dafa tàmbale woon bu yàgg. dafa tàmbali woon bu yàgg hmm? dafa tàmbali woon ci lu jiitu kon parce que euh, am xel du nangu ñu naan la kii kii séddale moom mooy séddale mais existé wul te tamit loolu day wone ne deke <laughs> moo tax mooy nekk nekk nekk ci àddina bi ci zahir nii rek mooy comme nii nga am foo xam nañ naan fee la dëkk fii lay doxi soxlaam après génn na àddina jeex nag ne yonent yi alayhi salaatu rawatina alayhi salaatu ci boppam mooy loolu arrêté wul ay mbiram nañ ko ci al isra wal mi'raj ba mu rombee Seydina Muusa alayhi salaatu muy julli ci xabroom mu dem ci asamaan si fekk ko fa wàccaat baytul maqdis di jiite yonent yi alayhi salaatu ko fa déet taxawal <laughs> parce que loolu mooy manoo ne daa am fu nekk forme tam même moom la moom la moom Seydina Muusa alayhi salaam moo moo mën a ne foofu yëpp hein mu ngi mel ni tey ñu ne la waajoo xamante ne ni xam nga gaa yu bari loolu mënuñu ko comprendre moom nga ne waa ji daal kolobaan laa dem marché kolobaan bu Dakar laa dem fekk ko fa gis ko damaa jàdd di woo téléphone sama benn xarit bu nekk marché marché njaarim bi mu ne ma mais sama sa sawaay mu ngi nii may seen mu ngi nee nga ne ah déet kii dafa war a juum mooy danga naan waa dafa juum xam naa dafa gis ku niroog moom parce que man nuyoo nag moom léegi ba laaj ko naka waa kër gi ma pare foofu di dox am ku ma woo nekk Paris ne ma mais sa moom mu ngi nii ak man ñoo nekk nii ñoo nekk nii toog xam nga loolu loolu danga naan koo gis fii Colobane yaa gis na ko kële ma naan kii dafa juum ki woo ma fële naan na ko Paris xam nga <laughs> mooy bokk gaa yu bari loolu mënuñ koo baal mais mbir yi nag noonu la demee nag ci yonente mooy yonente Yàlla Muusaa noonu la woon te waxoon nañ la gis nga Isra wal asra bi subhaanalladhi asra bi abdihi hein laylan une partie bu tuuti la loo xamante ne mais dafa gaaw ah. dafa gaaw mooy loolu ñuy nettali isra wal yépp réalité la bu yonent bi alayhi salaatu salaam dund mooy du ay affaire naan daf ko gént non jëmmam ji sallallahu alayhi moo dem te loolu gisoon nañ euh, euh, kii boobu yooyu noonu te pourtant affaire bi dafa gaaw a gaaw goo xam ne te yooyu yépp jaar na fi yaxaw asamaan yaxaw bi mu rombee ñoom Seydina Yunus alayhi salaam mu yëg ci benn benn benn benn dàbba di def labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk ba pare romb naa Muusa muy julli ci xabroog ak yooyu yëpp dem dem ci kaw asamaan sax la xew yëpp ñëwaat jiite yonent yi alayhim salaatu salaam ñépp ci ndigalal Seydina Jibril ne ko yow la sa borom wax nga jiite mu jiite mu jiital ko mu jiite ñu présenté ko yonent yi alayhim salaatu salaam yépp ak ci kaw asamaan si ba mu doon dem Seydina Jibril saa bu kiiwee kokkan la mu ne ko ana Jibril man la Jibril koo àndal mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi loolu lépp passé ci laps de abu tuuti waaw loolu moo tax moo tax mbir yàlla bul foog ne yëf yi ah non ah non moo tax loolu euh, moo tax kuy weddi yu mel noonu à vrai dafa seetluwul bu baax dafa seetluwul te léeg-léeg darul déglu sax ñuy wax loolu mooy day day day dégg gaa yi wax yu mu ne ah non ça c'est xuraafaat xuzambulaat lii saay du dëgg kii ay yii du dëgg ak yooyu hada kii jëhlun baatil yu mel noonu alors que il suffisait mu xool affaire rek xam ne ah c'est vrai que lii ça attire attention quand même lii ça attire attention